mawlana Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad at-Tijani wa khulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiin, amma ba'du, ginnaaw bi sant Yàlla julli ci Nabi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal xaq ñaan Boroom subhaanahu wa ta'aala boole ñu jéggal euh, kon euh, inshaa Allah ta'aala tey ñu ngi war a tàmbaliwaat ginnaaw bi nga xamante ne gis nañu al-kanzul awwal ci al-kunuzul ashara bu samaahatul imam Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani bi nga xamante ne euh, tey maanaam kon gisoon nañ ci kanzul al-kanzul awwal mooy kanz bu njëkk bi maanaam kanz al-kunuz al-ashara mooy euh, fukki trésor yi maanaam mu nekk ay euh, trésor yoo xamante ne benn bu ci nekk dafa lamboo ak ay su ñu waxee trésor dañuy wax euh, li nga xamante ne moom mooy ak koom ak woomal boo xam ne nekk na ci biir euh, mu nekk ñu tuddee ko ay trésor ngir xam-xam yu mag yi am njariñ yi nga xamante ne ñoo ci nekk te képp kuy ci yoonu yàlla di ko soxlaa xam di soxla di ràññeet la mbir muy war a leer sa bopp a nañ alkanzul awwal walillahi alhamdu wal minna biñ jëkkoon a gis nag mooy alkanzu as-sabi' mooy sëccin bi parce que boobu moom moo nekkoon ci al kunuzu kunuzu haqaa'iq maanaam kunuzu haqaa'iq la yoo xamante ne euh, ñun benn bi leen gisoon mooy mboobu nag quatre parties yooyu moom lañ intégré ci yeneen six parties muy al kunuzul ashar léegi ñun benn bi nag gisoon nañ ko ci kunuzul bii nag maanaam mooy bu njëkk ba bii euh, gisoon nañ alkanzul awwal tamit bi nga xamante ne daf doon wax ci wàllu itlaq ak taqyid moom mooy partie bu njëkk bi beneen partie bi ci def doon wax euh, ci wàllu euh, awaalimul insaan maanaam monde yi nga xam ne moom la yàlla def ci biir doomu aadama ci biir loolu gisoon nañ ci waaw ruux bakkan jëmm xol alqalbu saami xol bu ëpp mi nga xam ne mu xol bi ëpp bi féete kaw mooy alaqlu saami bokk te mooy mooy nekk xol et cetera ak adduna yi nga xam ne ak dee ak lan moom moo ci aju am maanaam subtilité yi nga xam ne ñoo nekk yi yëpp gisoon euh, euh, euh, bi nga xam ne maanaam chapitre bi nga xam ne moom moo doon wax ci yërmandeeg borom matale ñi nga xamante ne moom la matale maanaam itlaq ni mu duggee ci yërmande yàlla gisoon nañ tamit te moom lañ jeexal jotaay bi weesu muy si'atul euh, maghfira maanaam yaatu yërmande maanaam yaatu njéggalu borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu moo alkan al euh, awwal Euh, alkan bi moom lañu war a gis tey insha allahu taala di ñaan borom subhaanahu wa taala mu defal nit mm-hmm. ak yënkuwaat ak yombal ak jàppandal ak li nga xam ne moom mooy li dëppoo ak li mu sopp ak li mu gërëm euh, boobu dafa am moom tamit ay ay fusuur yu ne ay chapitre yu ci ne parce que euh, bu njëkk bi moom lañu war a tàmbali tey insha allahu taala mooy almasiatu wal iradatu wal amru almasia mooy coobare coobare borom bi subhaanahu wa ta'ala ak euh, al iradatu mooy namm nammam maanaam euh, lii la namm ci nangam maanaam lii moom moo ko neex mooy li bi ko soob ak lii la namm ci nangam voilà loolu mooy namm nammam ak al amru li nga xam ne mooy li mu digle li nga xamante ne mooy li mu digle euh, mooy ak loolu Euh, gisoon nañu al amru ci wàllu côté fiqh bi ah, wala usul ci ah, usul yi maanaam amru li ñuy tekki ak yooyu léeg-léeg ñu waxtaan ci amru ci côté usul loolu ci dar durus ni gisoon nañu leen ah euh, waaye ci amru bii ñuy wax dafa am beneen euh, mbir maanaam dafa làmboo mbir mu gën a global loolu yëpp daal ñu gis insha allah taala ci xeetu tekkantal ñaareelu chapitre bi moom mooy yow at-tajalli wa ta'addulu wa tabaddulu wa tamassulu wa tafakkulu wal wa tasawwur wa tafakkulu wal hulul wa ittihad wa tasawwur wa takawun voilà yooyu la moom mooy euh, ñaareelu chapitre bi maanaam ay concept la yu yéeme yu am solo bu njëkk bi moom mooy at-tajalli mooy feeñu bi borom subhaanahu wa ta'aala feeñu loolu yàlla moo ko moom beneen bi ci def mooy ak ta'addud mooy le fait que nit ki mën a am maanaam di di di dupliquer wu di photocopier wu loolu yeneen kii ñoo ko am alayhi salaam ah, mu am ah, ak tabaddulu moom mooy di soppeeku maanaam di man di soppeeku wala boog di mën di substituer wu di mën di remplacer di mën di remplacer li am substitut boobu ah, loolu mooy ak tabaddulu maam di jouer ay intérim voilà euh, ak tamattul moom mooy bi am melokaan booy jël euh, boo xam te ne da ngay ak leneen loolu malaaka yi ñoo koy mel ñoom ñooy jël yengoo ak leneen maanaam nuróog leneen carrément ba nga xamante ne ku leen di mën a xàmmee ak loolu euh, mu am ak tafakkulu mooy Euh, di jël image boo xamante ne da koy jël da koy beneen forme loolu jinne yi ñoo koy def yooyu yëpp subtilité yi ak lan moo différencier yooyu yëpp te ku xamul xàmmeewul ne yëpp benn la maanaam day foog ne euh, yëpp benn la bu ma bu bu bu ah, yëpp ay xeetu soppeeku kese la fekk du wuute nañ wuute nañ concept yi wuute nañ euh, ak ak tafawu al al hulul wal ittihad al hulul mooy wàcc ci dara. ba pare yemoo ak moom ak moom wal ittihad voilà mooy wàcc ci dara ba pare yemoo ak moom maanaam comme ni garab yi di def nga xam ne benn garab mën nañu nekk parasite beneen bi di def occupé ko occupé loolu beneen garab bi ah wala yu mel noonu mooy comme ni parasite yi di def wala al ittihad mooy jax maanaam dem ba benn moom mooy fusion mooy feeñ ci dara comme ni suukar boobu dugalee ci ndox ni mu ciy feeñee yooyu tamit yeneen mbir la yoo xamante ne yu mën a nga ma loolu concept boobu am na ci mbir yi am na ci nit ki ñu ñu mel dem ba seey ci yeneen bi sallallahu wala dem ba seey ci boromam subhaanahu wa ta'ala euh, concept boobu tamit lan la ak ak tasawuru mooy di jël ay forme euh, boo xamante ne euh, jël image buy tax nit mën laa gisee nii loolu ak ak takawunu mooy euh, mooy di nekkal dara wala boo ak tasawur di jox forme dara ak ak takawunu mooy euh, di di di di di di di nekkal dara waaw di nekkal maanaam mbir mi nekkutoon mu jékki-jékki di mën a nekk di formé ba nekk dara voilà comme euh, voilà comme voilà genèse bi nga wax genèse voilà mooy lu générer benn affaire maanaam lii yëpp seen différence concept yi parce que concept yi ci soobu ci yoonu yàlla daf koy soxla parce que da koy xàmmee daf ko war a xàmmee mais insha euh, xam ne moom la ñu war a gis mooy xayaatu kaw ni maanaam ni adduna bi dund bi ñuy nekk ci adduna bi lépp dund gisoo fi lu dee amul contexte boobu ak xaqiqa bi nga xam ne moom moo fi am ci biir loolu ci la ñuy gisee insha allah diggante bi maanaam li teqale diggante waliyu bi xalifa bi yenente bi euh, euh, ak euh, ki nga xam ne dañ maanaam muy ak maanaam ki nga xam ne rasul la ko ñun ñëpp lan mooy seen différence mm-hmm. voilà ak lan mooy différence ak kan mooy xalifa ak naka lañ ko wala ak yooyu yëpp euh, beneen chapitre bi ñu war a gis bi nga xam ne daañu ko gis ci lii insha allah mooy ak sharbu lan mooy sharia ah voilà beneen bi ci des moom mooy nusratu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy dimbali dimbali yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dimbali gi muy dimbali yeneen bi sallallahu alayhi wa moo ëpp doole ci moom que mu dimbali sharia ci anam boo xamante ne ñu yonent bi sallallahu alayhi ñi mooy ko maanaam yàlla mën na caa neenal sax diine bi comme ni nga xamante ne noonu la defoon oxot maanam oxot yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ne gaa yi taxaw leen ci gaa moo taxoon sallallahu alayhi wa sallam mais ba gaa yi jugee fa leen wax yàlla dafa jox defet jullit ñi maanaam l'islam la jox defet parce que bu ko joxutoon def maanaam ñu yeneen bi ci boppam mu ëpp doole l'islam bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam ci anam boo xamante ne bu ñu mooyee yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam l'islam bi mooy am problème te comme ni ñu ko indee ah. bi yëpp lenn la mooy ñàkk a topp lu yeneen bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam moo tax l'islam bi maa bokk ci géen ko ñu yëpp xam na lu problème u l'islam foofu la du la ok euh, beneen bi ci def mooy maraati bu wujud mooy martaba yi nga xamante ne moom mooy maanaam degré niveau xam nga xamante ne moom la existence bi nekk nekk naka la yan niveau la ñu am comme zaatu muqaddasa nekk maanaam borom subhaanahu wa ta'ala nga xam ne moom mooy nekk nekk nga xam ne dafa sori maanaam mboolem loo xam ne ay takk takk la ah ak martaba uluhiyya maanaam tudd maanaam martaba yi nga xamante ne moom la yàlla nekkee nga xam ne moom dong la yelloo ñu jaamu ko ci anam bi mu gën a kawe ak martabatul asmaa wa sifaat martaba yi nga ne mooy martaba yi tuur yàlla yi ak ay euh, meloom. bokk yi nga xam ne moom la ñu war a gis fii mooy al imaanu bi ma samma allahu taala bihi nafsa maanaam jëm bii wala jëm yi nga xamante ne moom la yàlla tuddee boppam. maanaam tur yi yàlla jox boppam gëm gi nga xam te ne moom lañ ko war a gëm comme allahu jalla jalaaluhu comme al waahid al ahad al karim ak al jawaad al mu'ti al wahhab al razzaq ah al waliyyu al muqaddimu al mu'akhkhiru al waasi'u al awwalu al aaxiru al zaahiru al baatin ak ar rahmaanu ar rahiim yooyu mooy yi nga xamante ne benn bu ci nekk maanaam groupe selon groupe yi comme allahu moom benn groupe la donc moom la ñu soxla lool al waahidul ahad mu nekk beneen groupe tur al karimul jawaad mu nekk beneen groupe bu tur al mu'atil wahhab ar razzaq mu nekk beneen groupe bu tur al wali yu moom kese nekk ah, al muqaddim ak al mu'akhir nekk moom kese al wasi' moom rek mu nekk al awwal wal akhir zahir moom rek mu nekk ar rahman ar rahim moom rek mu nekk maanaam tur yàlla yooyu ah, nga xamante ne daanaka mën nañ englober bi tur yi ci def maanaam ah, naka maanaam yooyu gëm gi ñu ko war a gëm beneen bi ci Euh, te mooy xaqiiqa bi mujj ci kanam bi insha allah mooy al imaanu bima wasafa allahu taala bihi nafsahu maanaam gëm gu gëm yàlla melal bi mu melale bokk bi mu melale boppam euh, te bokk na ci al jalaal wal jamal yàlla nekk jalaal solennité bi majesté bi màggaay boobu xaw ak sàngoor waaye tamit mu am jamal ak taar ak ar rahmatu yërmande bi ku dama ne al ghayratu fiiraange parce yàlla tam moom da ko melale boppam fiiraange boobu al juudu tane ak al imaanu bi wajhillahi ta'ala gëm bu war gëm li lan mooy wajhullahi ta'ala yàlla buy wax karkanamam lan la ak lan ban sens la am ak lan lañ ko différents sens yi existe ak al kalaamu muy kàddu yàlla borom subhaanahu wa ta'ala ci kaw loolu euh, loolu moom mooy kon euh, li nga xamante ne insha allahu taala li ko dalee ci tey jii insha allah moom mooy li nga xamante ne moom lañu war a gis ci euh, ci kunus bi maanaam ci kanzu ñaareelu kanzu kon ñu tàmbali insha allahu taala di sakku mudd borom bi subhaanahu taala ak barke yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak tëbbu ki nga xamante ne moom mooy euh, Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ak borom téere bi radiyallahu ta'ala anhu warataana bihi amin amin mu ne kon euh, mu tàmbale almashiatu wal iradatu wal amr almashiatu mooy tooba rek ñu ngi tàmbale ci shaa ñu ngi jóge ci shaa maanaam saa mooy coobara sa dana coobare mooy lii bëgg na ko voilà ak al iraadatu mooy namm na ko mooy lu namm lu mu namm ak namm namm loo xam te ne daf cee jëm mu nekk objectif mais lii moo tax ma def nangam lii moom laa bëgg comme objectif comme góor hmm? voilà ci nangam euh, ak al amru yi tekki ndigal mooy commandement ordre ah yii yëpp ba pare xam nga al amru day tekki tamit mbir day tekki administration yooyu yëpp lan mooy seen différence ak mais tamit am solo bi am solo ñu comprendre concept yooyu maanaam boo xoolee lii Euh, mutakallimuuna yi moom la ñu tuddee al-qadaa wal qadar maanaam àtte bi ak dogal bi bi ak dogal bi ak it lu ñu tuddee al qadar maanaam kasb mooy fàggu nit responsabilité bi mu am ci biir mi ak li nga xamante ne euh, maanaam ba ñu ko tuddee loolu ñu tuddee ko fàggu waaye ak lan mooy xadar maanaam dogal bi yii euh, kon ay mbir la yoo xamante ne euh, ci xaq moom nag buy traité mbir mi da koy traité ci domaine u euh, maarif yi maanaam xaqiqa ni ñuy def maanaam nga xam te dañuy nekk ci yu lu bëri bëri bëri pour arriver ci benn résultat boo xam ne en réalité mënoon na gën a li nga xamante ne moom la ñu war a euh, comprendre mooy ne euh, mutakallimuna yi comme fuqaha yi parfois dañuy am objectif boo xam ne bu noble la xam-xam yi ñuy jàngale tamit yu rafet la te yu sell la sauf que benn moment nit ki suy sóobu ci yoonu yàlla suy attardé wu ñoom seen maanaam sew sew wu nekk yi ñuy dugg day def ba nga xamante ne day génn ci objectif bi ko taxoon a jóg mooy yàlla euh, ngir ne day mujj a nekk koo xamante ne théoricien lay doon maanaam euh, parce que day mujj a nekk koo xamante ne day théorie rek ba pare wax bi day bëri soow li bëri ak werante bi bari te euh, loolu taxul du mbir mi mboolem li ñu borom bi subhaanahu wa taala bëgg nit ñu dëkk ñu xam ko ñu wax ko ñu def ko mi ci zaahiru alquran ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam zaahir bi la ne maanaam ci texte yi ni mu leeree noonu ci alquran loolu la yàlla bëgg ñu xam ko yàlla li ñuy laaj du la laaj du laaj kenn ne ko waaye Euh, ndax euh, sama nekk nekk na la mel lan laa fi nangam nangam euh, bu ma waxee ne man yemoon naa sama kaw aras lool lu muy fekk damaa bëggoon nga leeralal ma ko yàlla boo génne àdduna du di la laaj question yooyu du la laaj voilà léegi waxoon naa ci sama aaya sama téere bi ne voilà yadullahi yàlla loxol yàlla voilà léegi nag voilà loolu lu muy tekki dama bëgg nga firil ma ko boo ko mënul ma yàlla du doxalee noonu ak ñun maanaam li mu wax dugal loolu li mu wane du nii gëmuñ ne du noonu ah, ngayam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme li mu ma saafee wax radiyallahu anhu man gëm naa yàlla ci ni ko yàlla waxe ak ni ko ni yàlla nam nit waxe yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tamit gëm naa ko ci lii ak lépp lu yent bi wax sallallahu alayhi wasallam mais tamit lam wax lam ca nam moom loolu laa gëm loolu moom moo tax gëm ji ëpp doole ci ngëm yi mooy ki nga xamante ne day ne man de gëm naa maanaam man li yeneen bi gëm laa gëm point par exemple sans dugg ci benn détail man daal léegi man léegi li yeneen bi gëm gëm naa daat ca ñoom ba nga dugg ci détail yu bëri loolu mooy benn ñaareel bi ci moom mooy ne euh, yeneen borom bi subhaanahu wa ta'aala exemple bu ñeenu dafa bëgg ñu gëm ak wéetaay ndax nee na qul huwa allahu ahad ñu jëfa jàpp loolu bu fi naan maanaam jëwal yu bëri yi ci kalaam mooy wéetaay bi en fait boo xoolee li tax ni ci nangam nangam boo lii lii ci théorie yu bëri bëri bëri pour retrouver ne en fait réalité qul huwa allahu ahad rek nga bëggoon a wax nga xam ne yàlla kenn la loolu rek nga bëggoon a wax mais nga passé ci ay heures wala ay semaines ay mois pour di démonstration ne yàlla la en réalité euh, loolu finalement maam booy topp loolu ci masala bu ne da ngay mujj dootoo amu ci objectif maam da ngay perte objectif bi mujj bi wëlbati di dellu ci ay dàggatante werante saa su loolu nag moo tax boroom xam-xam yu salaf yi radiyallahu anhum nit maanaam ñu njëkk ñi doon ilmul kalam moo tax ñu bañoon doon wax naan non baaxul ànd ak ne ñoom dañ ko doon de ànd ak ñoom dañ ko doon jàngale lu tax parce que léeg day am suñ ko soxlaa loolu moom moo tax baax na xam ne après da nga koy classé teg ko ci tiroir bi. dëkk la ci kanamu bi par exemple yéeféer yi am na ci ñoo xamante ne liñ soxla rek mooy ngeen leen xoolal yàlla ñu bind asamaan si ñu bind ni samp garab yi di ko faxal ñuy wàcce xaw si ñuy nangam nangam mais yàlla moom war nañ koo jaamu koo am na ñoo xam ne loolu rek lañ soxla. bu ko defee itam am na nag xam ne dañoo soxla nga nga nga teewuñu ngay def dugg ci démonstration yeeg yooyu donc lenn lu ci nekk ak wàllam mais bu mu nekk objectif boo xamante ne nit ki da ciy attardé wu tout le temps di attardé wu ci détail yi voilà euh, naka noonu fekk bi tamit noonu la demee fekk bi am na yenn mbir yoo xam te nit ki day def ba nga xam ne day mujj nekk koo xam ne borom xol bu wow lay doon. parce que sax fu mu toll nii ci yenn questionnement yenn ci questions yi sew sew affaire yi ci yi ngi théoriser nekk ci débat ku ku ku ku bokkut ak moom gis-gis mu xas la ñaañ la nekk ci dara sa waaye xamul tuuti yooyu maanaam nekk ci mbir moomu noonu loolu tamit day tardé nekk dégg euh, kon euh, moom maanaam ni ñu indee mbir mi ci al ira al masiyat wal iradatu wal amr maanaam mooy exactement li nga xamante ne moom la mooy euh, ci domaine maarifa la ko génnee ci euh, lépp buñ ko xoolee insha allah comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci yeneen euh, chapitre ci yeneen ci kantu bu njëkk yi mooy lépp day delluwaat ci alquran ak sunna mu ne qaala taala maanaam bu xoolee xaqiqatan soxlawul ay introduction ah du loolu du loolu yeneen bi ñuy tàmbali islaq bi kii taxir maanaam amul ay introduction bi ci théoriser ci pour dugg déedéet parce que en fait mbir mi li yàlla la yéen bi wax la yàlla nee na jeex na waaw yàlla nee na boo ko waxee wax nga lépp yonent bi nee boo ko waxee wax nga lépp leneen lu dul loolu nag ba tey wax ja des na contrairement ak suñu gis-gis maanaam gis-gisu awaam ñoom yàlla nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam doon wax maanaam faaw nga ni gis sàmba nee dégg nga mu ne qaala wa ta'ala di kawe gi nee wa maa xalaqtu jinna wal insa illa liya'budun muy sotu Zaariyaat aaya cinquante wa maa xalaqtu jinna wal jinna jinne doomu aadama nit illa liya'budun lu ngir ñu jaamu ma. Abbaas sayyidina Abdullah ibnu Abbaas radiyallahu anhu nee na liya'rifuni ngir ñu xam ma la kon euh, haqiqatan fii Euh, loolu la wax ak tafsir bil euh, mulazama la maanaam ngir takkook dara la moom la ko firee maanaam mooy ne yàlla bala nga koo mën a jaamu dëgg dëgg danga ko maanaam firi moomu la mais du firiwu maanaam ne jaamu yàlla di xam ni ci dënnu boppam kese kese kese mooy jaamu bi waaye xam gi mooy fondement wu baasu jaamu loolu moom moo tax ñu firi ko noonu et que objectif u bi ci def mooy tamit ni objectif u jaamu yàlla yëpp lenn kese la maanaam mooy di gën a kan mooy yàlla nga jox ko gëdd gi gi mu yelloo ci ni ko xam lu ak sa noon ko xam voilà loolu moom moo tax mu indi maanaam mu firi ko nii li yaarifu ni muy mbir mu ngir mu xam ma kon dañuy gis ne yàlla objectif bi ci mbindeef mi mooy ñu jaamu ko maanaam dañuy gis ne machine iraada bi day dugg foofu mooy ne bi ñuy bind mbindeef yi benn namm-namm la amoon ci mbindeef yi mooy ñu jaamu ko moom yàlla amul woon beneen namm-namm te loolu rek la leen ci tege am na benn bés euh, soppe ñoo benn conférence bu fa amoon euh, boobu mbokk murid bi ñoo ko doon kii organisé wala kàttan waaw waaw wala ñoom en tout cas gars yi bëri en tout daal la woon li ñu tooñ ne la li ñu fi indi te banu fi conférence bi loolu la woon li ñu fi indi te banu fi gars yi de euh, ñu toog maa ngi naan jaara ñu leen wéy gaa yi wax wax ba pare mu leen wéy ba tey nga man xam nga la li ñu fi indi cobaan bi amul leneen lu dul ngir ñu jaamu yàlla jeex na moom nag jàppoon na ne non loolu dafa simple bu bëgg mais loolu la maanaam <laughs> lenn rek te lu ñu indi cobaan bi mu ne ma de xalaat du loolu man ko loolu la de amul leneen parce que maanaam lu tax ñuy tiitiri conférence bi loolu alors que réponse bi c'est aussi simple que ça maanaam mooy jaamu yàlla kat man ko ah loolu la de amul leneen de waaw loolu kese kese kese la beneen bi ci def tamit beneen maanaam mooy li yaaburoon mooy ne Euh, comme yàlla loolu moo ko tax a lu mu lu mu nam loolu fokk mooy am mooy ne lépp lenn mi ngi jaamu yàlla comme ni ñu ko gisoon nañ ko ci kan bi njëkk lépp lenn mi ngi jaamu yàlla képp kenn mi ngi jaamu yàlla waaye nag jaamu yàlla booba bokkut ak jaamu yàlla gi nga xamante ne ah, moom ci buntu sariya moom la ñuy àttewoo voilà voilà bët dañ koo bind ngir muy xool kon moom xool mooy jaam yàlla ci lu mën a xoolee mi ngi jaam yàlla parce que la taxoon ñu bind ko mën koy def waaye nag ci buntu sariya dañ naan ndax la ma doon xool baax nag baaxul après loolu beneen buntu beneen acte la ci acte boobu nag ci lañ lay acte yawmal qiyaamati ah waaw mu ne qaala wax na taala aji kay di siima ci li nga xam ne yu waa xolees na ko maanaam ci wéru maanaam maanaay wax bi Euh, siiratu Tamriid la maanaam wéru waaye wérul ah ci istilaaxu borom xam-xamu hadiis yi waaye waya suxtu waaye wér na kat fan ci buntu kat maanaam awliyaa yi ku mel ni Sëriñ Muhammad ibn Arabi radiyallahu anhu ak ñeneen ci seen kat gis nañu ne wax jii de Yonent bi wax na sallallahu alayhi wa mu nekk loo xamante ne hadiis qudsi la waaye nag buñ dee xool ci istilah mustalahu boroom xam-xamu xadiis bi moom dul rëcc mu ne kuntu nekkoon naa kanzan ab trésor boo xam ne man ndaxe boo xam ne maxfiyan dama nëbb fa aratu waaye man nam mu maanaam baatu man nam mu boobu fa aratu mooy iraada bi li ñuy mooy fa ahbabtu mooy ma sopp kon dañuy gis ne namm namm bi moom mooy sopp bi yàlla bu bëggee dara loolu mooy namm na ko mooy namm googu an koo arafat ci moom ci ñu xam ma fa xalaqtu ma daal di bind xalqan mindeef te mooy mindeef bi mu bind mooy yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est à partir de boobu ci lañ ko xamee fa bii moo tax ci man arafu nii ci lañ ma xamee maa bu ñu xadis bi dafa am maanaa yu bari ci laqatu mais dafa am maanaa euh, maanaa xaqiqa bu tamit bu yéemu bu ci ne euh, maanaa bi nga xam te ne moo ci laqatu bu njëkk bi te yooyu day nekk lu mooy ne yàlla bu namu woon li nit di am bu la amal et que beneen bi ñu def mooy ne yàlla dafa nekk koo xamante ne naka jekk du ko ko woon maanaam yow maanaam mbir mi même dugg toon sax ñi xadis la pour la dafa nekk loo xam ne mun xam la ne yàlla dafa nekk koo xam ne nag moom ak ay turam ak meloom waaye ba mu nam nee ñu xam ko ci la bind ñu ndeefi ci la bind ñu ndeefi et que à travers maanaam moom ci boppam maanaam ci turam yeeg meloon yi ci lañ koy xamee mooy fa bii mooy ne yàlla kenn du ko xam ci ay ci nekk nekkam zaatam mais ni ñu koy xamee mooy ci turam yeeg meloon yi loolu mooy benn beneen bi ci def mooy bi nga xamante ne moo làkkatu ci ginnaaw loolu moo tax baatu fa bii euh, boo ko adadee mooy lim bi quatre vingt la maanaam mooy kon ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy xaqatu Muhammad yaa arafu nii ci lañ ma xam maanaam yàlla kenn man koo xamul lu nga jaare ko ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais ngir na baatinu kon ndekete yàlla moom ni mu feeñee mooy lépp li mu feeñal ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ ko moo taxit loolu mooy tax ñu mën koo xam moom yàlla mooy nga xam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax xam yàlla li muy tekki mooy xam yeneen bi rek sallallahu alayhi wasallam ku la gën a xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaqati muhammadiyya la gën a xam yàlla parce que yàlla kenn du ko xamee de toute façon ci ñeneen lu dul loolu mooy yonent yàlla sallallahu non seulement ci buntu charia maanaam charia yàlla li mu bëgg li mu bañ li muy digal li muy tere lan mooy àtteem lan mooy li li koy gërëmloo li koy merloo li koy kon li koy kontaanloo li nga xamante ne moom mooy li li mu sopp ak li nga xamante ne da koo sib bañ ko ñëpp ci li nga koy xamee di ko jaaree ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu dul yàlla yónni ci yónni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn du xam yàlla li mu bëgg li mu bañ li mu maanaam li mu wax yi ci charia kenn du ko xam waaye ci xaqiqa tamit kenn du xam yàlla lu dul nga jaare ko ci xaqiqa yan ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy baatin boobu nga xamante ne kon moom moo nëbbatu woon bañ ko mooy kuntu kanzan waaw kuntu euh, kuntu mooy quatre cent soixante-dix kanzan ah mooy ñaata soixante-dix-huit mooy ñaata cinq cent quarante-huit maanaam si Ahmad Tijaan radiyallahu anhu mooy baatiru Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moo làq ci ginnaawam maam ngi gis xaqaayiq muy muhammadiya ak ahmadiya mu ne fal bidaayatu kon tàmbali mbir yi hiya mooy iradatuhu an namam kon dim naan fa aratu an or ah, an orafa damaa namm ñu xam ma kon namm googu mooy irada mooy na mooy mooy taala aji kawe bi am yoo arafa ci ñu xam ko kon loolu moom moo jibiti lépp am na dara amul dafa yàlla dafa nekkoon lu nëbbatu la taala temps existé ko après bi bi mu créé mi ci la wax loolu mu ne euh, ci la borom subhanahu wa ta'ala di tàmbali mbir mi kon ndekete tàmbali ci jëmmi boppam maanaam tàmbali ci mbir bi daa ndekete euh, moom ci jëmmi boppam du woon mooy njaal benn maanaam du mu jiitu maanaam dafa am lu commencé et que yàlla nekk na fi naka jekk ci créé wu temps waaye ba mu nam nam nammam aju ci ne euh, léegi damay créer lu ñuy tuddee espace créer lu ñuy tuddee temps créé ak maanaam mbindi ci la mbir yëpp tàmbali te loolu li ko tàmbali mu ngi jóge ci nam na moom te bu ñu xoolee bilaaya bidaaya moom tamit boo ko adabee vingt-deux la lay jox comme Habib Habib mooy sotti yàlla bi sallallahu sallam bi nga xamante ne ci la tàmbalee lépp ndax yàlla sopp gu mu sopp mbir yi ci la sallam ci la ko amale c'est que à travers sallam ci programme lépp lépp génn kon fatalaaha mu daal di tegu al amru ndigal bi comme ni nga ko waxee innamaa amruhu idaa araada shay'an an yaquula lahu kun fayakun mooy dara amul leneen innamaa amruhu li am na def mooy ndig ndirum yàlla maanaam mooy ndigal idaa araada shay'an su nammee dara kon nga gis ne namm namm gi moo jiitu amru lan la koy wax kun nekkal fayakunu loolu nekk mooy ne kon amoon nañ ci xam-xam yàlla loolu moom moo tax masala benn masala bi nga xamante ne dafa lënt yenn aarif yi li li gën ci ko dafa yomb mais lënt na aarif yu bëri mooy masala ban mooy masala le fait que mën a nekk en même temps ñoo xamante ne seen existence dafa prééternelle mais ba pare ñu nekk ñoo xamante ne dañuy soppu en même temps loolu nan la maa a nekkee maanaam koo xamante ne dafa prééternel nan la mën a nekkee koo xam ne dafa jékki amu amutoon mu am ñaari contradiction li lu mën a daje boobaat boobu tontu bi rek dafa simple lenn rek la mooy ne mbindeef yi dañoo prééternel naka jekk ci xam-xamu yàlla ak ci namm namm yàlla parce que yàlla xamoon na ba pare namoon na ne bu jamono sàng maanaam nangam mooy nekk début wu mbir yi te loolu mënul woon jaar parce que yàlla noonu la ko bëggee kon mu mel ne luñ programme ci loolu programme day am fu muy tàmbale nga xam ne bouton start nga xam te ne boo ko dóoree rek affaire bi doo ko tàmbale lépp daal di ci wala euh, exécuté maanaam pour exécuté benn programme nga xam te li nga programme di déroulé dafa am fi muy tàmbale euh, yàlla noonu la ko nam ne woon au début mais dafa jékki-jékki dafa dafa dafa euh, mais loolu moom moo tax mbindeef fi nekk ñoo xamante ne ñu mënut a existé lañ nekk xam-xamu yàlla waaye ñu jékki-jékki euh, waaye moo tax mais amuñu woon ci réalité maanaam ci biti amuñu woon maanaam différence boobu la maanaam bu ñëwee mbindeef fi seen am dafa jiitu mooy ci xam-xamu yàlla bu ñu leen bindee ci danoo taxu mooy ci réalité ci voilà dégg nga ba nga xamante ne kon euh, ndigal bi mooy commandement bi amal mu daal di am exécution bi loolu mi ngi amee biir kur yi ci kur moo nekkal rek mbir mi loolu lu tax mu ne li ishaar ngir génne ngir feeñal alxalq mbindeef yi minal adam ci ñàkk am ci ñàkk am gëna ci am ci ñàkk am indi leen ci am kon nag fakaanat nekkoon na kon al iradatu namm namm ji yé moom awwalu mooy njaal béeni tawajjuha jubluwaayu borom bi subhanahu wa taala maanaam le fait que borom bi subhanahu wa taala di jublu ci mbindeef yi bu la bi nga xamee mën na mën na leen a amal te saa yu ko nekk yàlla lu mu nam maanaam lu mu nam ne doo du am loolu du am na mbir yoo na leen mais comme dañuy nekk ci ñàkk am mais ñu ngi ci xam-xamu yàlla am mbir yoo xamante ne yàlla. xam na leen waaye dafa décidé ni danañu am yooyu nag ci yooyu lay jublu namm nammam maanaam namm nammam moo jublu ci yooyu bi mu jubloo ci yooyu maanaam appliqué wu ci ñoom am effet ci ñoom moo tax ñu génn ci ndigal nag ndigal bi exécuté ko commandement bi exécuté ko ñu jóge ci ñàkk am ñëw ci am wat takawunu amal gi nag muy genèse dara abutul mu amal bil amri ci amal gi muy amal kun huwa moom ak awwal mooy njëkk al intialaat mooy ak euh, euh, soppandiku bi mooy effet yi def dara mu am impression booy def ci benn mbir maanaam mu imprimé wu loolu xew ah principe maanaam dara jékki-jékki amutoon lu génne ko mu daal di ganaar ko amal ci dara loolu euh, le fait mu am nga xam ne day am effet comme tey bu ma jëlee këyit bi ma ma ma ma copier ci dara ma ci dara bëgg naa ko ci phrase sangam ci këyit bi mais le fait que mu bëgg ko rek taxul mu nekk il faut que ma appliquer ko mu doog mu nekk ne commandement bi nag moom moo moom mooy njëkk am effet ci ñun bi moo njëkk am effet ci existence bi loolu mooy amru bi yaalam xamal an na lii mbir say mbir mooy al iradat namm-namm bi sifatu melo la goo xamante ne tajal lii bu feeñ waayu ilmul xaqi mu xam-xamu yàlla bi dëkk maanaam manifestation la boo xamante ne manifestation wu xam-xamu yàlla la namm namm boo ko déggee ñuy wax naan yàlla lii la bëgg namm ci mbir mooy ne xam-xamam bi mu am ci mbir moo manifesté maanaam melo la boo xamante ne dafa tax ba xam-xamam manifesté wu voilà melo la bu tax xam-xamam manifesté wu ala xasabi ci lu askanonteeg al muqtaba li nga xam ne moom la waral ak day nekk ak kodu nekk nekk maanaam li nga xamante ne ay obligation la ak ay euh, exigence ay exigence la yoo xamante ne moom la yàlla nekk nekkam waral exige loolu moom moo tax mu am fa zalika al yooyu nga xam ne ñooy ñooy nekk exigence yooyu nga xam ne moom la mbir yi waral wóo loolu mooy al irada mooy namm namm maanaam ne yàlla dafa ne ah lii de fokk mu am maanaam xam na ne nangam dana am mais loola buy am dafay askanonte ak moom yàlla nekk nekkam li mu waral li nga xam ne moom la exigé yooyu nag moom mooy namm namm bi nga xam ne danaan ah lii de euh, maanaam xam naa ko te foofu mu jógee ci ñàkk ab biir si ñëw ci am wóyuyee te mooy lan boo bëggee ñu am na beneen précision mooy tax fii fi jagleel gii ñuy jagleel al xaq buur yàlla bii dëgg taala aju kay di li maalumaat yi ci mu xamee bi ñuy di am voilà mooy ne yàlla bëri yi xamante ne dafa ne di euh, ah, moom bëgg naa ñu am yii moom bëgg naa ñu am loolu mooy loolu mooy nam nam li nga xamante ne ci lam maanaam kon xam na leen waxoon nañ la léegi la mbir xam na leen mais da leen a bàyyi ci adam xadaratul mooy xadara ñàkk am ndax xadara xam ne ni ñett la ba tax xadaratul adam xadaratul wujub ak xadaratul wala dañ koy xadaratul wujub ak xadaratul imkaan xadaratul adam mooy xadara bi nga xamante ne foofu am maanaam inexistence totale moo fa am ah foofu inexistence moo fa am mooy li amul mu am xadara wujub wala wujub mooy lu wax parce que xadaratul adam dañ koy wax tamit xadaratul muhal mooy xadara bi nga xamante ne yi impossible ñoo xam daa am xadara boo xam ne yàlla da ko yore te xadara boobu lenn rek moo xam mooy lépp loo ne xamante ne dafa ne te loolu mooy lu inexistant lu am am xadara boo xamante ne wujub la mooy wujud tamit yi war rek moo xam ne te loolu mooy existence par excellence maanaam obligatoirement loolu dafa war a dafa war a am te loolu leneen lu dul moom yàlla moom ci boppam parce que moom rek la existence am war nekk loo xamante ne man ta ñàkk fokk dafa war a am te am xel man ta yanu ne loolu du am mooy yàlla mu am xadara ci diggante bi benn barzax bu tudd xadaratul insaan xadara possible li nga xam ne mën naa ne yooyu nga xam ne nag mën naa ne jàppandi na namm na ci yooyu la ko aj maanaam moom namm na moom su ko neexoon da koy aj ci xajaratul adam aussi ci ñett am su ko neexoon mais moom moo namm ne déedéet ci xajaratul insaan ci laay koy yii dama koy bàyyi sama namm namm du ca aju yii mooy xajaratul insaan sama namm namm yii lay aj yooyu mu aju mu def na leen ne mu am yu mu maanaam du luy mën a nekk yëpp a nekk yi mën a nekk am na mais ci biir yi mën a nekk moom daf ci am yu mu jagleel yoo xamante ne dafa dafa ne ci yii laa sama namm-namm aju ci ne yii dana nu am yii nag sama namm-namm dafa see aju ci ne du am dégg nga particularisation boobu nga xam ne danaan lii spécificité bi le fait que ñu spécifier nangam day bëgg naa mu juge ci ñàkk am ñëw ci nangam bëgg naa mu def ci ñàkk am ba faaw bu ko juge mukk loolu mooy al irada ala moo tax loolu yëpp day am ala xasabi ci lu askanoon teg maa la nga xam te ne iqtaba waral na ko al ilmu xam-xam maanaam yi nga xam ne xam-xam moo ko exigé xam gi mu xam ne nangam mën naa am nangam mën ta am yooyu tam moo exigé mbir mi dina nangam bu jamono sàngam amee dana am te nii amee fa hada fa fa hada al di la melo fii ci moom yàlla tusamma moom la ñuy al irada namm-namm léegi loolu mooy namm-namm yàlla léegi xam nañ ko du léegi mu def ñun sunu namm-namm ñun ñu nit léeg-léeg nga jekk jekk ku naan man de namm naa nangam bëgg naa nangam su ma sañoon nangam am wala ah moo tax nag fal wal iraada namm namm nag al bi nga xam ne moom lañ bind fii naa ci ñun yii mooy aynu jëmmi iraadatul xaqi namm namm yàlla buy dëgg subhaanahu sunna wa taala wa taala ci kaw je kaw na mu hmm? waaye laakin waaye nag lamma ba nga xam ne musibat ak kenn la def na ko ilay naa ci ñun kaana ci la nekkee al ak sopp al laazim bi nga xam ne mooy aji takkoo la naa ñeel nu laaziman di aji takkoo li was si naa ñeel sunu melo tamit maanaam xam ngeen ni ñun sunu melo ñun comme yàlla xam ngeen ak sopp dafa war ci ñun dañoo alxudus alxudus mooy lan sopp mooy lu amutoon ñu jékki-jékki am loolu mooy alxudus comme que loolu dafa dafa takkoo ak ñun maanaam ñun de toute façon kenn mën koo wedd kenn mënu ta wax ne te kenn mënu koo di ñett te kenn mënu ci dugg ne ñun amuñu woon ñu jékki jékki am loolu moom ci gën a ñàkk xel ci dana nangu loolu lu dëgg euh, butéel bii butéel bii man sincèrement xamuma kañ lañ ko defar nee na li ma mën a waat te loolu moom mën naa koo waat te du ma du du ma dara mooy lii dafa ko maanaam dafa dafa jékki-jékki am te bu ma ko waatee kenn ci ñun du dute ci ne li ma wax dëgg la kenn du ne saa yi moo ñeme yàlla maanaam ñun ñëpp xam nañ ne butéel bii am na benn moment existé wul woon te dañ ko defar loolu ñun ñëpp mën nañ ko waat. te kenn du ci du kenn du ci sikki sax kenn mënul taxaw ma waat ko ñu naan ma lu la ci wóor kenn du ko kenn du ma laaj lu ma ci wóor lu tax parce que meloog soosu dafa nekk loo xam ne dafa dàqoo ak ñun li mbir meloog soosu daa dàqoo ak ñoom bi nga xam ne melox soosu nag dafa takkoo ak mbindir bi loolu moom moo tax nam nam di yàlla di nekk ci ñun nekk lu sosu comme ñun danoo sosu lépp lu aju ci ñun lépp luy melo ci ñun rek day sosu loolu la mais namm namm suñu namm namm ñun biñ naan namm naa nangam bëgg naa nangam su nangam et cetera aka neexoon ko nag bëgg naa def mu am ci volonté boobu sama volonté boobu même bu dee ni mu man dafa fafu en réalité volonté yàlla la sauf que ko feeñal ci man volonté yàlla la mais daf ko man loolu lay wax nii. fokkul naa. bu boobaa dañuy wax ne li am na ci ne al iradatu namm namm googu maxluqatun lu bind la yaani li ñu teg mooy iradatu la ku namm namm ñun parce que comme ni ñu waxee dañoo soxla kon lu dafa nekk lu taxaw ak ñun maanaam lépp lu taxaw ci ñun suñu ne la day soxla wa illaa waaye suñu tur googu. din nag batihaa buñ ko askanalee rek ilallaah ci buur yàlla ta'ala aji kaw ji aynu mooy jëmmi al iradatu namm namm alxadimatu bay aji ji bi nga xam ne moom amul fu mu tàmbalee dafa préexercent allati bi nga xam ne hiya moom namm namm boobu la koo ñeel na ko maanaam bu ma nee euh, bëgg naa naan ci ndox mi waaw lu nekk sama nam nam waaw alxuraan nee na wa ja'alnaa mina al-maa'i kulla shay'in hayy lépp mbir muy dund rek ci ndox la jóge waaw waaw voilà moom comme namm nam àddina si biir bi mu daal di def ñëw exécuté maanaam namm namm googu nga xamante ne moom ngay am ne damaa bëgg nangam ci ñun ni mu nekk ci ñun dafa sosu mais en réalité namm namm yàlla bu jiitu la boo xamante ne feeñal ci ñun ci jamono ji voilà namm namm yàlla la bu jiitu koo xam ne da koo soxla da koo ñun jamono ji ngir support bi mu nekk ci ñun moo tax le fait ñun mu nekk support bi moo tax mu feeñ nekk lu support bi dinañ gis ne namm namm yàlla la et dafa très éternel dégg waaye wa maa manaana wa maa manaanaaha waaye xañuñu ko min ibraazi fe ci feeñal ak mbir yi ala xasawi ci lu ak ci lu ak konoon teg masrobiha illaa lu dul li nisbatiha ci askano bi nga xam ne moom lañ ko askane ilayna dem ci loolu rek ko tere woon tax mbir mi mbir mi am li tere woon mbir mi am avant mooy li fekk ñu askane lañu ko wa hadhihi nisbatu waaye askanale googu jiye mooy al makhluqat li nga xam ne moom la ñu sos maanaam li ñu sos rek mooy askanale gi ñu ko askanale loolu moom mooy luñ créé loolu mooy luñ bind fa isa tasaat bu ñu yëkkitee an nisbatu askanale allati bi nga xam ne illaha ñeel nañu ñeel na ko ilayna jëm ci ñun wa nusibat ñu askanale ko ilal xaq jëm ci buur yàlla bii dëgg alaamaati li nga xam ne yéen noonu la nekk alayhi ci moom lahu ñeel ko moom buur yàlla subhanahu wa ta'ala in faalat day daal di jëfandi jëfi bi xaa ci moom al asar mbir yi sof dëgg woon maanaam mooy mbir yëpp day daal di exécuté wu tey doon namm-namm bi maanaam yow da nga koy yëkkati sa bopp ñu askane la yàlla rek lépp exécuté wu wu mbir yi ñu exécuté wu en réalité bu ma nammee nangam lu tax affaire bi di exécuté wu mooy le fait que ñu ñu askane la ma maanaam muy man maa ko bëgg mais bis bu fekkonte ne bëgg googu dindi naa mu delluwaat ci yàlla rek affaire bi existé loolu moo tax nit ki bu dindee maanaam dindee namm nammam yëpp dindi ko et que askanalewul boppam dara lu dul ne lu jóge ci yàlla maanaam lu yàlla def ci moom rek moom la moom maanaam moom ak na la moom boppam daal lépp lu yàlla la lu ñuy gis lu xaw a bëgg lu amul nam nam yëpp day wëlbatiku di am maanaam lu mu bëgg rek day daal di te di wér moom lu lu am lu nar am yàlla du ko def mu nekk bëgg-bëggam lu mu nar am rek du ko bëgg. loola tax li ñuy wax maqaama kun fayakun yooyu nekk loolu dafa am lu ko ëpp doole maanaam di dem ba naan nangam amal yàlla yàlla defal nangam mu am yooyu am na lu ko ëpp doole am na ñoo xamante ne bu bëggee rek yàlla bëgg am na jaamu yàlla xam ne moom il suffit que bëgg yàlla bëgg parce que lu tax parce que seen bëgg-bëgg dañ ko yëkkati bàyyi bu yàlla kese mais loolu li ñuy amee. nit ki ni mu defee mooy comme li imam Shafi'i waxoon radiyallahu anhu mu waxee ne li euh, ñu ko lan mooy jaamu yàlla bu gën a màgg ci jaamu yàlla yi mu jooy jooy lu bëri après mu noppi mu daal mooy yàlla xool sa xool te gisul ci àdduna wala ci àllaaxira beneen bëgg-bëgg lu bokkut moom am gërëma loolu mooy jaamu yàlla bi gën a màgg maanaam tey bu fekkente ne tey su ma li may bëgg yëpp yàlla mi may bàyyi muy maanaam muy feeñal sama bopp di ko voiler di ko yiiree ba xam tey bëgg naa ci yàlla def ma buux mu bëgg yëkkati sama loxo yàlla def ma man ko mu bëgg wëlbati ko xool fee yàlla def ma mën ko maanaam kon sama namm namm li ñu existé parce que yàlla en réalité du sama bopp boppu yàlla la bu mu feeñal ci man mais man parce que sama bopp man maanaam voilé na ko de telle sorte que man jàpp naa ne su ma bëgg-bëgg mooy nekk di exécuté dem bu ma mo bu ma bëggee dem fa rek mu exécuté wu ma jóg sama tànk loxo nuyu kii loxo bi tàllalu mu exécuté wu ci saako il suffit que ma bëgg ko jarul bës bouton jarul calcul jarul dara lu seen fekk bëgg naa ko rek ñu ngi exécuté woo noonu ci anam goo xamante ne dama damay perte sax parfois parce ne affaire bi du automatisme bu bu bu bu maanaam mirul comme ni ma ko xalaate parce bëri nañu ko mënul mais euh, man nag su ma bëggee léegi su ma bëggee saa yu ma bëggee dara yàlla bëgg maanaam su ma bëggee nekk koo xam ne sama namm-nam bi dëppoo namm-namu yàlla su yàlla benn moment ci moment yi ne nag waa léegi comme que boobu ba léegi nag wala saa yëpp say namm-nam mooy exécuté wu maanaam mooy maa ngi nëbb sama maa ngi nëbb sama bopp bi feeñal yow sama léegi nag bàyyil benn moment bu ndaw bii quelques jours moom ma nëbb sama feeñal sama bopp maanaam bu cloué la ci lal bi lalu hôpital bi léegi ñi nga doon bëgg yëpp dootu ko mën a boo lekkee affaire bi dootu ko bëgg dara parce que ñi nga daan doon nga ligit nag saa yi bu nga joxee góoni ka daal nga dem di wax moom doon du ko bëgg mais mënta ne parce que yàlla moo imposé boo xam léegi yëkkati na sa bopp léegi imposé wane na boo xam Euh, soo bëggee yëkkati sa yi nga xam ne dañ nga daan def mu naturel yëpp yëpp def na ko mu tëjee gi maanaam mooy suñ demee ba ci externe day am ci ci ci yu ndaw ndawaan yi maanaam euh, xëy na bii baaraam bi mooy metti dootoo ko mën a yëngal ni nga daan bëggee doo ko mën maam boo bëggee yëngal affaire bi metti doo ko mën a nga daal di wala eh maanaam Euh, yàlla annulé na maanaam inhibé na dafa inhibé sa bopp feeñal moom boo xam léegi nag foofu li lay war en li lay war en mooy nga nëbbu yow sa nangu bu yàlla bu yàlla rek feeñ yow sa bu mu maanaam mooy lan ah sama loxo bu ñuul sama sañoon yëg sama loxo xaram comme yàlla décidé na ne léegi loxo bi maanaam benn loxo bi du yëkkati du mu ko yëkkati garaawul yàlla nangu na sa bopp feeñ moom sama bopp mais loolu loolu mooy kaawu feebar lañ wax mais yeneen kaa yi tam day am bëgg naa nangam bëgg naa see gët yi ma bëgg ni jot yàlla mu ma ko yombalal parce que sama nam ma nam bu aju na yàlla nga koy exécuté mais bii par lii nangam yàlla du ko décidé ni du du amee man nag ma ne ah yàlla baax na d'accord naa ko bopp seen maanaam lii nii nga xam ne su ma nam ma nam ma aju woon na mu bañ a exécuté mais yow sa bopp seen voilà nit ku ko demee ba wómmatu carrément ak yàlla si noonu day mujj nekk koo xam te ne lu mu nam rek yàlla nam ko lu mu nam rek moo tax du tax moom du aajo muy nee na waaw maanaam ku bëggee dara waaw nga waaw kooku bu nam dara kooku ku bëggee dara rek yàlla da koy dogal da koy daal di def loxo yi ñu ñaanal di def ay formule di fanaane ci kàddu bi pour affaire bi mën a sotti di di bind ay xaatim ak yooyu yëpp du ko noonu du sax soxla baatu kun kun boobu du ko sax soxla maanaam naan moom kun fay kunu la am loolu en fait bële moo ko ëpp mu ne kamaa kenn ni nga xam ne am na ni li mbir te mooy mooy wujuudana sunu nekk-nekk bi nit ba ci ci askanole di mu askanole dañ ko askanole ilay naa jëm ci mu bind la waaye wa nit ba ci waaye ci askanole diñ ko askanole ilallah ci yàlla xadimu mu jiitu la maanaam mooy lan bu ñu nee am-am ci yàlla lañ ko askanal loolu jiitu la maanaam mooy li ñu doon wax tànk ah mais ci xam-xamu yàlla ñun dañoo jiitu et yàlla nam maanaam xamoon na ne te namoon na ne te décidé woon nañu te dogaloon na ne lan dana am. moo tax loolu lu jiitu la waaye bu dee ñun ci askanal gi ñu lu lan la loolu fasu la. wa hadhihi nisba ci googu askan la hiya daruriyya mooy li nga xam ne dafa nekk ci lu loru allati bi nga xamante ne yooteexa moo koy joxe alkasku euh, ak wulyeeku wa zawq ak mos awwala wa al ilmu xam-xam al qa'im bi nga xam ne moom moo taxawee maqaamal ayni taxawaayu jëmm bi fama samma moo tax dara nekk fi illa hadha lu dul lii voilà maanaam le fait que lii am ñu mën ñu dafa nekk lu maanaam mënta ñàkk voilà waaye tamit le fait que ñu xàmmee différence entre ku am ak yàlla dindil voile yi yi loolu a gis te bu dee yow am nga zaw ku mooy guub bu dëgër loolu rek nga mën a am Hmm. léegi fii mu am masala bu am solo bu fi nara bu mu war a duggaat mu ne faalam xamal annal iradata naka namm namm al ilahiyat day ko du buur yàlla al muxassasatu ba nga xam ne moom mooy aji jagleel leen maxluqaat yi ñeel mbindeef maanaam bi nga xamante ne mooy spécifié mbindeef yi hmm? ala kulli xaalatin ci yëpp am maanaam melokaan wa hay'atin ak gëmm ak forme bi mën a am dégg euh, namm namm yàlla googu saadiratun aji ball la aji génn la aji feeñ la min ghayri illatin ci lu amul tax tax loolu tamit lu ma bàyyi xel la wala bi sababin di caageen ci sabab bu war a tax bal li ci nekk mahda kese ixtiyaarul ak sof ak ak nam ak tànneef ilaahi bi ko jóg buur yàlla la maanaam euh, xamul lu ma ta xel fii mooy ne mbir mi bu ne comme yàlla da koo xam maanaam mooy ne mbir mi moo amal boppam mu xam ko maanaam tey man bu ma nee xam naa dara xam naa ne mbir mi am na li ñuy tekki mooy dafa am ba pare ma doog koo xam man mbir mi dana am mooy ne programme bi amoon na ba pare ba lépp am man may doog a xam mbir mi loolu la lañ xamee maanaam nit def mën ka xam lu amagul maanaam man ka xam loo xamante ne amul lu ci reste euh, ci xalal nit ki mënul nit mënul loolu mbindeef mënul loolu maanaam lépp lu mu xam rek dafa fekk ni am na maanaam lu amagul kenn du ko xam loolu njort rek lay tudd wala foo toogoon naan de nangam maanaam loolu la jàppoon mais du nekk xam-xam alors que xam-xam mooy xam-xam boo koy mooy euh, wuññeeku mooy muy nga maanaam wuññeeku mbir mi wala bokk nga jote ci mbir mi idrak voilà maanaam mooy nga mën a am accès ci benn information mais ci anam boo xam ne dañ ciy dogg waaye na mu nekkee ca dëgg-dëgg loolu mooy xam-xam ni euh, ñu xam ne mbir mi mbir yi euh, noonu rek la mën a nekk waaye yàlla li mu xamal mbir yi loolu maanaam yàlla xam gi mu xam mbir moo tax mbir yi am contrairement ak ñun am gi mu am moo waral ñun ñu xam ko ah. namm namm bi mbir bi am ci mbir yàlla ni mu nammee mbir yi moo tax mbir am mais du ne mi dafa am ba pare moom mu doog koo namm que mu xaaral am na maanaam euh, yàlla namm bi nga xamante ne moom la namm mbir yi kon moom moo ko moo ko amal mais que loolu amul tax tax maanaam du ne yàlla dafa am intérêt ci dara moo tax mu amal ko wala dafa am cause bu préalable moo tax mu namm naa mu namm mbir moomu wala dara déedéet mbir mi dafa am rek parce que yàlla moo ko namm ci te amul benn intérêt bu nekk ci ginnaaw moom mu bëgg amul. waaye moom moo ko tànn tamit maanaam mbir mi tam du comme genre tabiya xam nga tey par exemple jant bi séenéer yi ñuy génn ci ñun yi génn di laal loolu nature moo ko waral. maanaam mbir diin bi ñu diinee ci yàlla am bi nam yàlla maanaam jugewul du ne du par exemple comme yàlla daf fee nekk ay turam ak meloom naka jekk mbindeef bi mënuñoo amul maanaam yàlla amul woon beneen poids lu dul mbindeef bi am maanaam loolu ah du loolu de. comme tey xam nga am na mbir yoo xam ne dafa par naturellement lay xew comme tey par exemple jant euh, bi nekk gi mu ci nekk maanaam lu k téeméer yi di génnee ci moom rayon yi di génnee ci moom loolu naturellement la maanaam moom amu ci tuwaay jant bi amu ci tuwaay ah, bi dëgg par exemple le fait que ndox mu tedd su ma ko ne ñu féexal ma loolu ndox mi amu ci tuwaay. naturellement la maanaam mbir mi naturellement la demee noonu est ngelaw su uppee day daa bokk ci nga xamante ne naturellement lay amee est-ce que bu taxal gàncax bi loolu naturellement la maanaam ñoom amuñu ci yàlla nag amal jëm ñu amal dañuy loolu de maanaam du causalité ah du du du principe de causalité boobu nga xamante ne dañ naan lii lii bu amee lee moo ko lee lee lay waral lee lay jur c'est que yàlla amul ci benn choix parce que tout simplement moom daf ay nekk et que moom turam mi ko mënta ñàkk ak demee nii noonu rek la mën a amul beneen choix maanaam mbir mi noonu. maanaam lool mbir la mu bat bàyyi xel mbir la mu bat bàyyi xel parce que loolu su amoon li ñu tekki mooy ne yàlla ci cosaan amul moom kese parce que su amoon moom kese causalité boobu du du du établi voilà su doon ne moom maanaam tey mënuñu supposé ne euh, ndox ni mu mel moo ko def boppam tey xam nga par exemple moo tax loolu moo tax même tagg tagg tagg mënoo koo def ci koo xam ne wala loo xam ne choisirul ni mu mel maanaam mënoo ni maa ngi tagg ndox ndax nu mu seet bari tey maanaam wala maa ngi tagg jamono bi ndax dafa rafet loolu mënoo ko ah maa ngi tagg jant bi jur ni mu ne tàngale loolu doo ko mën moo ñuy moo ñuy saxalal suñu gàncax gi bu doy budul woon gàncax gi kon tey suñu gàncax gi dara du ci baax loo wala taw maa ngi tagg taw bi loolu mënoo ko parce que sax parce que ñoom li ñu def tànnuñu ko amuñu ci choix la am c'est dafa am leneen loo xamante ne moo leen mbir yi sa gannaaw bu doon nag mbir yi day xewee noonu naturellement ci diggante yàlla ak ñun maanaam lu fekk yàlla amal na moom dafa fekk rek ne euh, ñi nga xamante ne euh, euh, bu garab bi bu gàncax bi saxee faaw meññee ci génn loolu naturellement la te que comme yàlla amal mbindeef yi mu nekk naturellement noonu kexe comme ni garab gi di génnewee fruit yom naturellement bu doon loolu kexe la yàlla du am benn mérite te que day nekk koo xam ne dañ koo forcer ci na mu mel mais yàlla kenn xottuñ ko te bu boobaa dootul nekk ci buur te bu boobaa mooy ne bu nekkul buur et que lañ ko forcer mooy ne am na lu ko forcer te loolu ko forcer bu boobaa loolaay nekk yàlla mais dootul doon moom voilà maanaam moo tax loolu lu mata bàyyi xel la moo tax masala bu am solo la ci masala birara mooy ne nam nam gi dafa jugi ci ak tànneefam moom moo tax waa fii euh, ñi jàng aqida euh, kii ñu nekk ci dañu wax ne wa anna allaha fa'ilul muxtaar te yàlla fa'il la mooy kuy def la waaye muxtaarum kuy tànn la xam nga muxtaar baat la boo xam ne dafa am ñaari sens dafa am kii tànn ak kii lu tànn ñaari sens yëpp la am dégg nga moo tax turu yàlla la ci turu yeneen ci dina tamit sallallahu alayhi wa sallam al muxtaar turu yàlla même temps nekk turu yeneen sallallahu alayhi waaw bor na ke Muhammad a ji jiitu Muhammad turu yàlla la turu yeneen sallallahu alayhi wa sallam waaw alhaadi tur yàlla la tur yàlla la salaatu hmm? moom mooy ci dindiwaat ci teg ci ci teg nañu ci yoon bi ci teg nañu ci yoon bi arrasidu wala alfaatiha waaw al awwal mais ak xeetu bi ñu doon yëpp ay ko yéen ci la moom la ñuy kii ci maari bi hmm? mooy mooy mooy mooy justement sujet bi ñu développé mooy la turu mooy turu yàlla yi ñu gis ay tur yéen ci la sallallahu alayhi wa dégg mu ne euh, li annaha boo gisee li am ani ma maa ngi nam moom al iraadat nam nam gi hukmun ab atte la min ahkaami ci atte al azamatu màggaayu yàlla borom subhaanahu wa taala di ëpp solo min biir mu nekk mag sublimité boobu mu am immensité bi mu am aw wala boog su la neexee nga ni waqfun ab melo la min awsaaf yi ci melo al uluhiyyati yelloo bi mu yelloo ñu jaamu ko mu nekk buur bi yelloo ñu jaamu ko melo googu mu melo woo loolu dafa bokk ci melo ya waral mooy iraadat nam nam am parce que su dul woon loolu yaa ngi gis nga maanaam du yelloo ñu jaamu su doon su doon ne lu loolu wax ci tagg sànk yàlla su fekkoon te ne ñun li tax mu xamal lu mooy rek ñun dañoo déggule wu ci moom naturellement parce que moom amu ci a imposer kenn ne faaw damay jaam parce que doo ci yem maanaam moom ak amam di li dara taxul mu am maanaam la tax mu ko tax ñu am mi dina wut tax ñu am ak moom la tax mu am lu dellu moom ak amam dafa war ko que ñun suñu am waru daa déggule wu ci amam moom c'est que moom mooy ki nga ne moo nam mu ñun suñu am bu bëggutoon ñu am dañuy def suñu ñàkk am ba faaw dégg te loolu moo tax maanaam ñu dëgg dëgg yàlla xam nga lu tax ñu war koo jaamu loolu la yàlla li li yelloo li en fait li fekk moom ñu mu yelloo ñu jaamu loolu fekk la mooy li fekk mooy ki nga xamante ne maanaam dañoo war a subordonné wu ci moom lu maanaam relation de subordination moo existe entre ñun ak ñoom voilà looloo tax mu bañ mu bañ ko bokkaale bañ ko wedd looloo tax muy mbugal mbugal bu sax képp koo xamante ne daf koy bokkaale wala mu wedd parce que dafa nekk loo xam ne jaaduwul maanaam dafa dafa dafa normalul dégg nga fa uluhiyyatahu moom yelloo bi mu yelloo ñu jaamu ko wa azamatahu ak màggaayam boobu mu nafsihi ñeel boppam moom yàlla rek la am maanaam daf koo am ngir boppam rek maanaam moom laa li illatin waaye moo mel noonu par exemple. wóobu moo tax moom taala aji kawe ji muxtaarun moom mooy mooy kii tànn aji tànn yi fil askaari ci mboolem bi mutafarrifun di aji toppatiku fiha ci mboolem bi bi di xëpp ni ci àtteeg ixtiyaaril masiihat tànni soobare bi maanaam yàlla li mu sopp la lii laa bëgg maanaam lii moom laa bëgg xam nga iraada bi mooy ne lii laa namm mu am maanaam lii laa namm objectif bi te ko bu njëlee ba personnalité bi ñu xew alors que marché am mooy lii laa sopp mooy coobare bi maanaam mooy lii moo ma neex waaw kay lii moo ma neex moo tax yàlla mooy sànni ci mbir yi sànneeku gi nga xamante ne day soppaliku ci mbir yi acte xam ne moom la soobareem ak acte ci mbir yi tànn moom soobare googu ak faadirati bi nga xam ne la aji la feeñ la waaye laa waaye jirneewul am darura ci loo ne lor la maanaam du nécessité soobare googu du nécessité daf ko neex rek mu am su ko neexutoon du am mbir yi duñ génn voilà wala murida te du amul namm namm ci dara loo xamante ne mooy tax mu mën a àttee mbiri bal li ci nekk ta'amul ilahi maanaam mbir la boo xam ne kojug buuru la borom bi la subhaanahu wa taala boo waxtu mu nekk melo boo xam ne zaati yi kojug jëmmum la nekk nekkam la moom li mu mel la kama kenn nga xam ne sarraxa noonu la leerale taala di koy boppam fii kitaabu yi ci téere bi fa qaala mu wax moom borom subhaanahu wa ta'ala ci suratul qasas ay 68 wa rabbuka yaxluqu maa yashaa'u wa yaxtaar maa kaana lahumul xiyara wa rabbuka sa borom yaxluqu moo bind maa yashaa'u lu ko sopp waaye wax yaxtaar moo tànn fan maakaana bépp la mu ñeel leen alxiyaratu ak sànni ñoom nit ñi ngi ci amuñu sànni en réalité li taw nit ñi sànnuñu ko kenn sànnu yàlla moo bind lu ko neex sànnu li ñuy nit ki du feeñal jàpp ne moom moo sànn nangam en fait sànniw ci yàlla la bu feeñal moom ci moom mu mel moom moo ko sànn en réalité yàlla moo ko sànn feeñal ko ci moom. maanaam su ma yëkkatee sama loxo bi c'est parce que en ah, rek maanaam damaa bëgg yëkkati sama loxo dama ne ah man de sama namm namm àdduna ci sama loxo bi yëkkati léegi léegi mu yëkkati wu man xaw ma processus bi maanaam processus bi maa xaw ma nan la def ba loxo bi yëkkati ko mais daal xam naa ne su ma ko jéem yëkkati ko mu yëkkati man daal loolu xam naa léegi loolu nag ma jàpp ne sama c'est parce que man naa def loxo bi yëkkati ko moo tax mu yëkkati ko en réalité loolu dëgg te parce que yàlla moo bëgg mu yëkkati ko mu nam na mu googu ci sama xol man te que loolu ubiquité mbir mi mbir mi noonu la demee moo tax bu ñu ko askanalee ci ñun dafa soxu mais bu ñu ko askanalee ci yàlla dafa jiitu euh, moo tax aaya bi dafa am beneen sens moo tax euh, solo fi taxaw bu fekkee ne fi taxaw mooy wayaxaaru mooy moo tànn après mu ne maakaana la mu seera mooy dafa dàq ci mindi ci ak tànn waaye bu fekkente ne dama continuer mooy wa yaxtaaru te moo tànn maa la nga xam ne kaana nekk na lahum ñeel leen al xiyara bu ñu tànnee maanaam bu waa maa bi doon nekk naa fi waaye aussi mawkul la woon maanaam doon nekk ci maa buy dàq négation mais day nekk lan pro prénom prénom positif waaw pronom petit déedéet wala pronom waaw mu le second voilà kon nag ko moom moom buur yàlla al qadir mooy aji am kattan al muxtaar mooy ci tànn al aziz moo noot ci nguuram ah moo noot ci nguuram Euh, nekk koo xamante ne kenn mënu koo jot aljabaaru mooy ki nga xamante ne mooy njëkk jaam ñi mooy njëkk saate waaye ba pare mooy mooy mooy defar da jabbaar day tees al mutakabbir moom mooy ki nga xamante ne moom moo melowoo rëy te al qahhar moom mooy nga xamante moom mooy ci noot maanaam mooy ci noot ñi ngi yàq ak sorfal donc al qadiru mooy tout tout puissant muxtar mooy la mooy celui qui choisit al aziz mooy le tout puissant al jabbar mooy le contraignant réparateur al mutakabbir mooy diñ jorgey la diñ jorgey après alqaxaar mooy lu dul ñoom kon qaala wa ta'ala aji kawe ci sootu Kahf ci aaya dënnëf faman saa fal yu'min wa saa fal yakfur faman képp koo xam ne saa soob na ko fal yu'min na gëm wa man képp koo xam ne saa soob na ko fal yakfur na weddi xam ngeen pourtant waxoon na ci benn aaya bi nee na gars yi amuñu lu mu tànn yàlla moo bind lu ko def mooy tànn waaye fii nee na la ku mu soob na bind ku mu baax na qaala bi doy inna haadihi tadkira inna li mooy haadihi ji lii muy alquran bi tadkira ak fàttali la fa man képp ne saa sopp na ko ittaxada na jàppe laa rabbi jëm ci borom sabila yoon noonu la jël yoonu jàpp ko ci borom subhaanahu wa waaye wa maa tashaauna waaye du leen topp illaa lu dul an yashaa seen Allah bu ñu yàlla yow sax coobare amul solo maanaam yow sax toog mu neex nag na ku bëgg rek na ko soog ainsi déedéet duñ la ko sogal تفضل كل بداية كم صبرة ها na tegu daal na tegu na na na teg na na na ko jàppee naan na jëm ci borom subhaanahu wa ta'aala jàppee ko yoon waaye nag na ngeen xam ne du leen soob lu dul mu soob yàlla. mooy ne kon soobare yàlla ñu moom lay seenal ci yow. moo liñ doon wax léegi ba léegi ñu sootu insaan aaya vingt-neuf ak trente ak sootu takwir vingt-huit ak vingt-neuf mu ne liman saa ak ñeen ku mu soob min kum ci yéen an nga sax li a nag daf ko waral kay man saa ku soob noonu liman saa ku mu soob ñeen la ku soob min kum ci yéen an ma ci mu waral bu ñu xot waaye nag wa ma tasaauna du leen sopp illaa lu an yashaa mu sopp Allah bur yàlla rabbul alamin ak borom bu neexut yàlla rek bu leen waaw mbiri du leen neex lu dul mu neex bur yàlla mi nga xam ne moom mooy borom mu ndeex mu ne xunaa kon fi yëpp asbata saxal na alxaq bur yàlla lil xalqi ñeen mbindee ci almasi ak soo coobare ci sharia ci sharia ci sariya ah, dañ naan ah saa yow yaa ndax lii volontaire la acte volontaire la wala acte involontaire la yooyu koy xam donc sariya la waaye wa waaye da koo dàq ric ki na ko amuñu volonté liit bi tax ngir mu saxal annal insaana naka doomu aadama ah dañu ko tàggat dañu ko wommat ci tax yii yi ci tànneef bi ñuy tànn maanaam limitaan dañ ko fee womma qaala wax na moo tax moo taala bi kay di wa ma tashaa'una du leen soob illaa lu allah mu soxla ah conduire kon nag fal xaqiqat dëgg-dëgg mbir yi am na xaar naka kon tooba yow ko mashi'atullahi tooba yàlla la laa mashi'atuka waaye du ko toobare yow waaye wa anta waaye yow tasaa'u yaay koog bi saa si ñun coobare bi yàlla la boo xam ne yow en fait yow yaa koy topp. Hmm? moo tax fa in kaanat bu fekkente ne nekk na fii ahadin ci kenn iradatul ak nam nam fal xaqu bu yàlla dëgg wala ayna mooy nekk jëmmi iradatu nam namam falmasi ak coobare gi allati gi nga xam ne yéegi doxaa mi koy daj al abdu jaam gi ci ndax ci boppam coobare ki di daj ci boppam vie mooy ay nuhaa mooy jëmmi coobare gi nga xamante ne mooy masi at rabbi yi mooy coobare boromam subhaanahu wa taala foofu kon moom aynu masi at yi mooy jëmmi coobare ku la seen def mbir tax fa xawlu wax ji mu wax moom bur yàlla taala ji kawe dina wa ma tasaawu na te du leen sopp illaa lu an yasaa mu sopp an yasaa huwa lii talqiinu xujja mooy ak sawee ak lay la wa rahmatul ak yërmande min Allah bu yàlla taala ci yàlla wa fadlin mu nekk ngërëm mu nekk ngërëm tamit maanaam yàlla daf koo sawaa tamit ñi mu nekk yërmande ci yàlla nekk ngërëm tamit maanaam dana jariñ lu bari nit ki dana tax mu xam ne ah yàlla day mooy mooy lii dina tax tam mu delluwaat ci yàlla delluwaat nit ci yàlla waaye dana tax mu xam ne lu mën ci arrivé tamit dina yërmandeeg yàlla dafa aju ci mbir mi ngir ne yàlla comme daf maa bëgg daf maa yërëm man en tant que milieu su dul lii du dogal ci man lii waaye tawut lay teg telewul ne danaan yàlla yow yaa dogal lii ci man parce loolu gisoon nañ ko ci buntu sariya loolu du dox woowu woote loolu sababu mooy sababu ma aalul xalqi dellu mbindeef yi ila rahmatu jëm ci yërmande fa inna allaha naka bur yàlla ya'zaru mu ngi gàntal xalqahu mindeef yi ñu wutal gànt xalqahu mindeef yi loolu fii ma kaana ci li nga xamante ne lépp loo xam ne nekk na mi ngi disukkee ci ñoom yàlla mi ngi wutal maanaam yàlla mi ngi yërëm jaam ñi ci di leen wutal lay naan la waaye nag boo jubee man la neex boo leen jubalee comme man la neex rek maanaam lool la waaye jaam bi moom mënu ko utiliser moom loolu lu ma ta bàyyi xel la mu nekk yërmande mu nekk xawli yi kéem wax gi nga xam ne moom la taala ak kawe ji yaa ayyuhal insaanu ee eh yow nit ki maa gharraka an lan moo la wor bi rabbika ci sa borom alkarim bi ak sedd muy sootu infitar ay six fa taqulu bu ko defee mu nekk karamuka sa sa sa sa sa sa teranga yaa rabbi sa borom xaqiqatan euh, nu yam foofu insha allah ñu wax ñu leeral li wala boog euh, en fait il faut ñu comprendre ñaari mbir bu njëkk bi mooy ne euh, borom subhaanahu wa taala su ne yow nit lan moo maa xarraka bi rabbikal karim lan moo la wor ci sa borom bu alladi xalaqaka fa sawwaaka fa adala fi ayyi suuratin ma sha'a rakkabak moom mi nga xam ne moo la bind yemale ba pare tolloole la ba pare ci melo ba ko soob ci la la tëgg yow borom subhaanahu wa ta'aala ah yow yow yow yow yow mindeef yow doomu aadama bi ah ginnaaw gi maanaam loolu borom subhaanahu wa ta'aala buñ ko indee ci alxuraan waxu ko ngir wax ne ñu ngi ah def leen lu la neex bu doomal xamee dinaa ne leen yéen doomu aadama yi lan moo leen waroon ba tax seen borom jaamuwoo leen ko na ngeen ko war a jaamoo bu ko defee nee na ko ah yàlla xanaa maanaam sa borom bu tedd mu ne ah yàlla xanaa fekk teraanga rek rek ñu daal di dem àjjana mbir mi du demee noonu de. képp ku ko déggee noonu xaqiqatan juum nga njuumte gi gën a mag te xeetu foo la en xeetu foo yàlla la parce que yàlla dina la nga jaamu nga bañ nekk ca la la maanaam euh, bu naan lan moo wor ci sa borom bu tedd bi li mooy ku tedd ba mel ni yàlla maanaam mooy yàlla ci boppam rek mel noonu mais ku teggee loolu lan moo la war a mën a wor ba tax doo ko jaamu ngir nga am ci teraanga bi waaye tekkiwul ñe euh, comme tedd ah la wor parce bu doon ne lu la wor ci sa borom bu tedd bi bu doon ne ngir mu mën a jàpp ne rek ne teraanga jéem a war ba tax après yow nga man maa comme que xam naa ne doo ma def dara bu doon loolu kese la du ko waxee noonu parce que li ñu ko waxee ne sa borom dafa teel mais ku la nax kan moo la nax ba tax jaamuwuloo ko parce que teraanga boobu yéene woon na la ko bëgg na ko ci yow waaye yow yaa defut lu tax nga mën cee jot voilà parce que yàlla mi nga xamante ne war na la parce ñaar ñoo am mooy yàlla moom mu tedd ni ak iblis bi nga xamante ne wala seytaane bi nga xam ne la im la maanaam dafa amul amul benn teranga dafa mën a woraate dafa mën a naxaate xamul teranga léegi yow nga dem ci iblis moomu mu nax la kon yow moom moo tax ba demuloo ci yàlla bu tedd maanaam loolu moom mooy maanaa bi nga xam ne moo gën a feeñ ci mbir voilà te teraanga yàlla googu fii lañ ko mën a profité yee lay ko balaa ëllëg ci biir parce que comme niñ koy gis rek nit ki nga xamante ne daf ne la sawaay damaa bëggoon nga sëyal ma bërëb sàngam euh, boo defee nangam ba ba ngoon ma fay la nangam te bu ma lay fay man damaa tedd su ma lay fay dama lay fay sans yow bi mu dana la sawaay pourtant man xoolal gaa yi ci def yëpp yi de moom ñu laa leen fayee def lan moo la nax ba déggoo déggoo mbir mi maanaam mooy wóoloo ko soo ko wóoloo kay maanaam boo gëmee ni moom noonu la tabee ci fay ci mën a fayee ah dégg nga ah, employé bi noonu la tabee ci mën a fayee yaa ngi dégg kon kay saa yi dana dem ba mu ko gëmut moo waaw mais tey xaalisam ngay may ah il suffit que nga teew rek am xaalis man dem li ma leer mooy mu gëmul daal du ma dem ñu mu gëmul daa dem daal hmm. waaw waaw waaw non loolu moo tax loolu tamit lu ma ta bàyyi xel la en fait voilà mu ne waxta qawli ak wax borom bi subhaanahu wa ta'ala ne summa topp taabat nangu na tuub alayhim ci ñoom li ngir ñu tuub maanaam mooy dellu si na leen wala taaba dellu si na leen alayhim ñoom li ngir ñu tuub inna allah nako bur yàlla woo moom at-tawwaab mooy ci nangoo kaar nangoo nangoo waanu tuub maa muy ci nangu tuub lu bëri ar mooy ci yàq gërmande moo tax euh, soo tawbat aaya 118 mu ne fa lawlaa bu dul woon tawbatullaahi delloo gi ko yàlla delloo ci lamaa taaba bu delloo ci ci nekk saa yi daa ji tuub loolu la ah lamaa taaba kon du tuub du dellu ci saa yi daa ji tuub maanaam tuub mooy ku dellu ci maanaam ku yàlla delloo ci mooy tuub ku yàlla delloo ci rek mooy tuub naka noonu ku yàlla sopp yow njub muy jub ku yàlla soobul ci moom njub du jub voilà euh, mën naa ñu yem foofu ça parce que après dañuy digg ci beneen domaine mooy nit ki su amee namm-namm le fait yàlla samp ko mu nekk xalifa yàlla ci kaw suuf loolu day waral namm-nammam yàlla di ko exécuté tamit maanaam ci moom masala boobu ci la mu war a dugg après nga xam naa dañ bàyyi ba beneen insha Allah Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi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 waaw. ñu ñëw ne xarit boo xam ne léegi mënees na koo jëfandikoo ba mu def ci biir yàlla ak ñu ko. mais lii est-ce que comme lii daf lay gis waaw en fait. Euh, waaw maanaam dafa laaj laaj am solo euh, maanaam xadis bu daif euh, la ko wax Euh, bu fekkente ne dafa aju ci wàllu euh, ngëneel bi ak waa ak xuubi waaraate ay di joxe ngëneel bi am lu mel noonu xarit bu bàyyi dañ na ko mën a jëfandikoo mais kenn mënu ko jëfandikoo ci ak xaraam wala sore ci yoo xamante ne mbiru pas-pas maanaam lu dagal al-muti mais loolu su condition hadith bu daay pour ñu mën ko jëfandikoo mooy mu am cosaan maanaam mi sujet ba ñuy wax mu am cosaan ba pare nekk lu sax ci charia ah. beneen bi ci def mooy il faut pas que force bi dugg maanaam mu nekk en fait bu ñu gisee fii nii ñoom jëfandikoo bi ñu jëfandikoo bu tekkalewul ne parce que ci affaire moo tax bi ñu paree ñu ne xaqiqatan euh, lii même bu ñu indi woon xaalis bi sax dañu gis ne aaya alquran xam xaalis bi yëpp dañuy dëgëral loolu mooy ne dara amul ci lu dul yàlla yàlla moo amal ñu bëgg comme allahu xaaliqu kulli shay'in wala kulli shay'in ah ak am xuliku min xëy xëy na mu mun faalikoon ak ñu mel noonu ak allahu yaxluqu maa yashaa wa yaxtaar comme ni ñu ko gisee allahu alladi xalaqa as-samaawaati wal arda bi xayri amalin tarawnaha allahu alladi xalaqa as-samaawaati wal arda bil haqq ak yu mel noonu maanaam yooyu yëpp day wane ne euh, yàlla moo bind mu léegi ci ci ci maanaam kon xalis bi maanaam euh, dafa am rek benn maanaam bu muy feeñal mooy le fait que yàlla maanaam dafa gën a maanaam dafa firi wax dafa firi yeneen aay yooyu yëpp rek maanaam ngir tënk loolu mooy benn ñaareel bi ci def mooy bu dee dafa wér maanaam du du du du du moom ci jëmmi boppam mooy am dina maanaam mooy bu leen ko dégg nga parce que soo soo la ko suyee dañuy wut ko dégg nga euh, bi moom mooy lu muy hadith bi lañ lay mooy argument mais maanaam bi hadith bi am lañ lay wax loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne xadis bi en fait ci mustalahu muhaddisu lay la wérul mais wér na ci kasku ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, mu xaqikoo na yi ci euh, nitu yàlla yi loolu moom moo tax ñoom ni koy utiliser ngir ne jàpp ñoom xam nañ ne wér na ci ñoom mais par exemple bu doon ci domaine fiqh ne wala domaine aqida la ñoom nekk que ma maarifa la ñu bu doon domaine ak kii euh, parce que domaine bu ci nekk tamit ak ñi nga xamante ne ñoo ci nekk ak ñi nga xamante ne moom la ñu layee. dégg nga li ñuy layee par exemple tey boo xoolee domaine kii bi kii ak domaine fas yi li ñu mën a layee ci yenn yi bokkut ak bu ñu doon lay ci domaine bu bu boo ko boo surtout par exemple ak xadis du benn tey boo xoolee bon loolu moom ñun seen tool yi xam maanaam ñoom ni ñuy woyofalee ci yenn yi bay voilà ci ci ci yenn yi ci buntu siire bu doon buntu fekk par exemple loolu ñoom duñ ko def duñ ko def noonu ci domaine a ah, Euh, tasawuf nag maanaam nit tasawuf yi tamit ñoom dañoo am beneen mbir seen yi mooy ne ñoom dañuy sukkandiku ci loo xam ne xas la am te lool seen bopp moo xam ne suuna yi ñoom loolu duñ ko bàyyi fan maanaam ñoom duñ bàyyi fan ndax affaire bi xas ko am na tege ñoom dégg dañ naan ñun lii rek lañ mën a sukkandiku comme par exemple tey mu xam ne suuna yi duñ mën a sukkandiku ci paysan bi mu ne la ah man de gént naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma nangam ak nangam loolu mu xam ne suñ sukkandiku abadan faqih bi ci sukkandiku mais ànd ak ne borom moom taxaw si dañuy ci sukkandiku waaye bu ñuy yem ci loolu kese c'est-à-dire que buñ sukkandikoo ci loolu tamit dañ naan sous condition mu bañ a wuuteeg loo xam ne dafa sax ci sariya sous condition mu bañ a wuuteeg loo xam ne dafa sax ci sariya voilà te euh, wax jooju sax na ci sariya maanaam kon yàlla amutoon te maanaam mu jékki-jékki am maanaam mu jékki astaghfirullah maanaam yàlla amul loolu dara moom rek dafa amoon mu jékki-jékki amal mbindeef te à travers mbindeef yi ci lañ koy xam mbir mi ci la feeñoo turam yi melam lool dafa sax ci charia xam nga am comprendre nga fiscalité bi waaw wallahu waaw waaw non seulement milieu bu nekk jaar ko moom mais aussi condition voilà mu sax ci alxuraan ak xadiis ci goo xamante ne maanaam mënuñu ko ci sakka voilà maanaam ñoom sakku bi ñu ci moo tax mën a wa yur waa ba pare daan ne wa yasaqu kashfan waaye yër ni ci buntu kaf maanaam li yër ci buntu kaf mooy comme exemple bu ma la wax sànq nit koo xamante ne ku wóor la wóoru wilaaya mu ne man de gént naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ma nangam loolu duñ sikki sàkk ci ne wax duñ bëgg la waaye wax jooju pour ñu mën koo jëfandikoo maanaam mu mën a nekk lu ñu bàyyi xel ñun il faut que mu nekk loo xamante ne du wuute ak loo xam ne dafa sax ci alxuraan ak sunna comprendre comprendre man li ma comprendre woon mooy bu la ci wàllu yàlla dina dugg te mën koo jël loolu laa ko mën a mën a comprendre loolu la maanaam bu la ci wàllu yàlla waaw waaw duñ ko duñ ko mën a. jëfandikoo kenn mënu koo jëfandikoo. voilà loolu dëgg la. alors que waaw léegi nag dañoo ji. yaram bi foofu la fay compliqué. ah déedéet moo la. Hmm. moo tax. domaine bi nga ne moom lañ ne mooy domaine ma'rifa bi. ñaareel bi ci des bi naa tax xadis hmm. hmm. nangam dafa am ay condition moom laa lay wax ni condition bu njëkk bi mu nekk loo xamante ne parce que tey par exemple nit ki ci taxaw gént ne par exemple na yeneen bi sallallahu alayhi wa moo ko jàngal nangam maanaam moo ko wax nangam ci aaya sàngam pourtant loolu ci aaya la bi di wax ci borom bi subhaanahu wa taala bu bëgg a firi kooku mën maanaam firi boobu daañ ko nangu su fekkente ne maanaam firi bi wuutewul ak alxuraan ak sunna su dee nit kooku ku wér la ku dëgër la maanaam loolu la loolu laa lay wax loolu laa lay wax ni dañu wax comme par exemple maanaa tawhid yi nekk ci door maanaam am na ci euh, juróom-ñetti bay yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngaloon ci euh, Damra bi radiyallahu anhu ba pare ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon naa la ko firil firil ko Cheikh Tidiane radiyallahu anhu demal nga wax ko ko par exemple bay yooyu maanaa yi mu làmboo lépp ñu ngi alquran moo tax ñu koy mën a jàpp mais du ne rek maanaam parce que li yeneen bi sallallahu muy dund ak ñun maanaam bi mu fi nekkee ci saa ak li mu wax ginnaaw bi mu làqoo ñoom ñaar ñoo bokk ñoo tolloo dëgg ndax lépp wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ji wuutewul ci loolu que li ma ko bàyyi xel rek mooy ndax moo ko te comme moo ko wax dañ koy mën a dañ koy mën a sukkandikoo naan lii wér na ci kasfu loolu lay fekk maanaam mooy ne nit yàlla bi par exemple yàlla may na ko mu gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu laaj ko ndax nangam yaa ko wax mu ne ko waaw maa ko wax par exemple mais loolu danañ ko mën a nangu kay sans condition que wax boobu benn wuute ak lan ak sharia ak alxuraan ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi tey ban la différence amee entre li ma li nga xamante ne tey mën naa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ku ñu waxal ginnaaw bi mu làqoo ak bi mu ak li nga xamante ne moom la moo xam ne suuna yi solowee ci moom maanaam lan mooy différence bi différence rek la nekk bu njëkk bi moom mooy euh, mais bële na day mën a tëral ak xeex yi ak yoo xamante ne day indépendant day indépendant parce que charia bu indépendant yële maanaam duñ ci nekkee yooyu noonu nga xam moom lañ soxale ci moom dañ ko mën a tawal alors que nit tey man mënumaa ba tey jii ma daan man day jiit yonent bi day sallallahu alayhi wa na nee na ma nangam ak nangam ba pare loolu ñu bëri léegi nag ah gars yi ak charia bu bees wàcc na loolu man tamit maanaam jamais mu wax ci li nga xamante ne moom mooy acte yu bees mais luy seddale acte bu amoon la wala buy xiirtale ñu ci xiirtale ci lu baax loolu maanaam di ci di ci dëgëral rek mooy seen moom lu particulier ci kenn wala ci ñenn mën na koy am alors ko bële day ko koy bokk. par exemple yenn ci sallallahu alayhi wa sallam ñëwee mu sànni ci daanaka lii jawharatul kamal xaaral ma jàngal la mu déglu jàngal ko jaww ji commencé ne am na ngëneel sàngam ak ngëneel sàngam ak ngëneel sàngam loolu day mën a daal. lu tax parce que loolu amul lu ci contradictoire ak charia bi muy benn ñaareel bi ci def obligé wuñ ko jullit yëpp néewuñu faaw ab jullit léegi comme que Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu bi ñu yeen mu jàng ko jaww ji kamal léegi nag moom jaww ji kamal daal mujj nekk war na ci jullit yi léegi loolu du mën a ne beneen bi ci des moom mooy dafa pàcc yi ci ay ngëneel maanaam danaan lii day ci buntu ngëneel la dugg duggul ci buntu lii dafa war lii warul wala yu mel noonu maanaam foog ñuy différence yooyu maanaam benn bu ci nekk lan la alors ko bu doon hadith yi nga moom lañ xam ci salaf yooyu dañuy mën a am maanaam dañuy mën a ci ci voilà yooyu dañu mën a appliquer wu ci ah dégg voilà wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallah rabbil izzati wa salamun ala al mursalin walhamdulillah